a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amma baadu fa yaquulu allahu tabaaraka wa taala fi suurati al-aaraaf baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa ilaa caadin axaahum huuda qaala yaa qawmi cbudu llaha maa lakum min ilaahin gayruh afalaa tattaquun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya ab juróom benn fukk bi ak juróom mu ne wa ilaa caadin ginnaaw nettalib seydinaa nuux ak ñoñam ña alayhi salaatu wassalaam mu ne wa ilaa aadin ca waa aad nag axaahum daldi woon naa fay yónni axaahum seen mbokk ma huudaa di seydinaa huud alayhi salaatu wassalaam qaala bam ñëwee ca ñoom lan la wax mu ne leen yaa qawmi yéen samay ñoñ ubudullah waay waay ngal la waay jaamu leen seen boroom tabaaraka wa taala te wéetal ko de maalakum min na ghayruhu xamaluma leen te amu ngeen beneen boroom bu jar boo xamante ne nii war na ngeen jaamu ko ko wuteek moom de afala tattaquun moo yéen lan moo leen teree ragal seen boroom tabaaraka wa taala bu ñu seetee fii yépp waxu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam benn lay doon mooy discours bi benn la woote gi genn la muy ilaa kalimati tawxiid di jëme ci li nga xamante ne mooy kàddug wéetal boroom bi tabaaraka wa taala ba mu waxee lool nag qaala wax almala u ña nga xamante ne ñooy boroom ndomboy tànk ya de di assemblée ba ña nga xamante ne nii ñoo yor nguur gaak yor mbir yaa alladiina te ñooy ñi nga xamante ne nii nag kafaru ñoo weddi woon min qawmihi ca ñu ñam moom waa seydinaa Huud alayhi salaam lan lañ ko wax ñu ne ko lan lañ ko wax inna dëgg-dëgg ñun daal lanaraaka ñun daal gis nañ ne yow daal bi ñu jàngee situation bi daal observe mbir yi daal xoolaat affaire yi daal ñun xam nañ ne te gis nañ ne yow daal mi yow Huud aleyka salaam fii safaha yow daal yaa ngi sa yow daal yaa ngi ci griir daal mooy sa xel mi daa desee ñor daal wax dëgg yàlla bon nga ah wut ndekete yow daal sa xel mi daa da da daa togguñu ko moom ñor daal voilà sa xol mi sax xel mi daa nekk lu woyof voilà koo xamante ne nii daal daa manqué wiis daal moo la dal nga inna te ñun nag lanazunnuka mooxul lanazunnuka mooy lan lan <laughs> nekkul ñu ngi njortu de am nañu yaqiin laa wax am nañ ñu leer wala lii mu nekk rek début bi voilà bi muy door a wax xam nga dañuy jéem a wax wax yu nooy voilà bi ñun nag yaakaar nañ ne daal waaye nag lii du wax yu nooy xam nga ñëw naan innaa la naraaka fii safaaha ñun gis nañ ne ku toll ni ak yonent kanam nekk ki nga xam ne moo gën ca xeet wa gën caa digg doomu aw askan gaay ne ko yow mii magum jëmm ñëw di woote gars yi ne ko dañoo gis ne yow da ngaa manqué wis daal mooy sa xel mi daal toogul daa am ak ak woyof gu ci ne ba moo tax nga ñëw naan ñu génn leen lii nga xamante ne nii nga ñuy woo ñëw leen ci wa innaate ñun na la na la na waat nañ ne ñun de moom njortu nañu te am nañu yaqiin sax ke ne yow mi dëgg dëgg yow mi minal muk minal kaadi bii na da ngay expliquer waxoo dëgg xam nga ne yow mi kenn la yónnewul loolu nag du njortu de mooy ne ñun daal lool la ñu gëm te loolu lañ jàpp qaala Seydina Hud ne leen ala nabiyina wa alayhi salaatu wassalaam yaa qawmi yéen samay ñoñ laysa bi safaha ah lii ngeen may tuumaal de naan ma ak dese daa nekk ci sama xel mi ak woyof da cee ne ba moo tax ma leen di woo yëg leen ne lool newul ci man de ak dese newul ci man de walakin nii waaye lu am ba des mooy rasulun min rabbil alamin ndaw la comme li seydinaa Hud wa nu Nuux waxoon alayhi salaatu wassalaam bu tukkee ci borom bindeef yi nga xam ne mooy man mooy boroomu lépp rek don yéen ñii nii ci ngeen kon nag mu ngi noonu le gis nga boroom bi gars yi moom ku wax yonent yi rek na leen yow da ngaa amul ndofee wala yow mii bon gis nañ ne fii dalaalin mubiin moom yonent bi mooy tontul boppam alayhi salaam yonent boo bële waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom borom bi ci boppam moo ko tontul walla gaa yi wal qalami wa maa yasturuun maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun nuun voilà daal di waat ci xalam la plume bu mag ba muy alqalamul mahfuz <laughs> ba nga xam dañ koo garder ne <laughs> ah <laughs> bi ni'mati ba pare ti beneen wat naa ko ci sa xéewalu borom yow Seydina Muhammad dof dof de maa anta bi ni'mati rabbika bi majnun voilà moom moo ko doon tontul ak tabbat yadaa ba Abu bu waxee la mu wax ah naan ko tabban laka sa'iral yawmi boobu yo suñu borom neew ko tontul de suñu borom moo wàcce suuratu tabba tabbat yadaa ne tabbat alquna yadaa li nga xam ne mooy ñaari loxo abi lahabin waaja nga xam ne moom lañ naan abu lahab wat tabba maa aghnaa te tamit an sànku na daal dinay kuddus lépp loo xam ne lu mu yor te jaruñu ko dara anhu maaluhu maa aghnaa wa maaluhu wa maa kasab waaw mu ngi noonu le borom dee dontu yeneen ci la saa saa moom borom dee koy tontul waaye bu dee yeneen yeneen ti moom da ngay gis ne ñoom ñooy tontul seen bopp moo tax mu naan xaalaa kon lool la leen wax ne leen man nag nekkuma nag ci ak ndofte ak ndofte ak manque wis dugguma de man daal nekkuma lu dul ndaw koo xamante ne nii bu tukkee ci borom bi nga xam ne mooy borom bi ndef yi man nag li ma sama boroom borom yónni mooy lii uballighukum dama leen di jottali risalati rabbi li nga xam ne mooy sama bataaxal sama message sama message sama missive bi borom tabaraka wa taala in wa anata man lakum ñeel naa leen man huud alayhi salaam naasihun ñeel naa leen bi naasihun aji koo xam ne da leen di laayi biir amiin ku wóor laa nag ci lii ma borom bi tabaraka wa daal di yónni bu yaakaar ne man dinaa leen wax loo xam ne wute na ak lim ma dig de ak li nga xam ne moom la ma yónnee ne leen awa ajibtum comme li Seydina Nuux waxoon rek alayhi salaam mu ne leen awa ajibtum mooy ndax da ngeen di waaroo ko yeemoo an jaakum mu dikkal leen zikrun ak fàttali ak tudd borom bi tabaaraka wa taala min rabbikum tuddee ci seen dukkee dukkee ci seen borom tabaaraka wa taala ala rajulin mu jaare la ko wàcce ko ci kaw ab góor boo xamante ne nii minkum bokk ci bëggoon ngir mu daal di leen xuppu ba ngeen génn ci bàkkaar yi ngeen ne ak kéefér géeg jaamu xonam yi wadkuru loolu ngeen ci yéemu wadkuru ay waay waay daal di leen fàttaleku id ja'alakum fàttaleku leen xéewalu warom bi id ja'alakum bi nga xam ne moom la leen def xulafa a ngeen xam ne yéen la def ngeen wutu ci kaw suuf si ginnaaw ba mu fi jaaralee mbënd mi min ba'di qawmi nuux ginnaaw waa kër seydinaa nuux alayhi salaatu wassalaam yéen la borom bi def yéen ñii samay ñoñ nekk ñi nga xam ne yéen a dëkk suuf si ñoom newatuñ fi yéen la fi borom bi bàyyee ne xam nga waxoon nañ keroog bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax naan inna dunya hulwatun xadira wa inna allaha mustaxlifakum fiha fa yanzuru maada taamaluun waaye xadiisa neex allahu akbar mu ne inna dunya waay waay àddina ji daya bi daal di nekk loo xam ne suufee xulwatun xadira dafa nekk lu neex daal di wert waaye nag borom bi daf leen mustaxlifakum fiiha da leen ni ngeen di wutoonte walla mu ngi doon raja'alakum mustaxlafiina fii comme ni mu ko waxee ci suuratul hadiid walla kon mu ne leen yéen ñii. fàttaleku leen is ba nga xamante ne nii jaalakum ci la leen def xulafaa ngeen nekk ñi nga xam ne yéen a wutu min baadi ci suuf si min baadi qawmi Nuux ginnaaw waa kër Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam wa mu daal di leen dolli fil xalqi ci mbind bi mu leen bind basta ak doole mooy ñu nekkoon ay nit ñoo xam ne dañoo kawe woon bari doole lool nag suñu boroom tabaaraka wa taala leen defal loo lële daal di leen koy yokku fadkuru kon waay waay daal di leen fàttale ko waaye tey sant ne ala allahi mooy xéewalu borom bi tabaraka wa taala la'allakum bu ko defee tuflihuna di ngeen texe fii ci àddina ak alaaxira qaalu gaa yi ne ko hee aji tana waa yow hud yow wax nañoo yow sànq daa mel ni déggoo li ngay wax quoi déggoo li ngay wax aji tanaa moo tax dag ñoo dikke daal li na'budu allaha wahda ngir ñu jaamu yàlla bi ngay wax moom dong quoi yow lool nga ñu andi quoi lool nga bëgg wana dara léegi nag ñu bàyyi fii ba bari nga bëgg ñu bàyyi maa la nga xam ne kaana la nekkoon de ya'budu doon ko jaamu te doon ci boof aba una suñu bàyyeeg suñu maam yi daal lañ fi nee woon mooy la aadaay maam ak yi nga xamante ne mooy baay ak daal yow bàyyi fa ak fi bàyyil leg beeg usie coutume ak suñu li nga xam ne tëralin weeg doxalin weeg yañ doon jaamu yow daal loolu nga bëgg ñu ba fatinaa waaye yow ma ne dara lañ ko dul def fatinaa léegi indil ñu bi maa naa li nga xam ne moom nga ñuy tëkkoowe naan ay mbugal dinañu dal buñ la gëmul in kunta ndeem nekk nga mina saadiqiina ci ñi nga xamante ne way dëggal ngel xaala way dëgg ñu nga bokk xaala mu ne leen qad waqa dëgg dëgg daal dinay lot aleykum ci seen kaw min rabbikum tukkee bi ngeen waxee lii weddi lii ba pare daal di ci siisu ne ci ngeen di dee yëg leen ne qad dëgg dëgg waqa rot tukkee ci seen borom rijsun am mbugal wa bu ak am sànjama ku meram atujaadiluuna nii moo yéen ndax da ngeen dàggasanteeg man de fii asmaa'in ci ay tur yoo xamante ne nii sammaytumuha ay yàlla yoo xamante ne nii yéena leen defar tuddee leen li ngeen xamante ne mooy seen tur yi ngeen leen jox ay hubala ki na manaata par exemple ci arab yi yéena leen ko tuddee wala sammaytumuha ay tur yoo xam ne yéen leen créé def la ay système comme waa système u tay yi def ay système tudde ko yéen da ngeen may dàggasante ci sama borom ak yéen di dan ngeen may tegal ci seen kanam di ma dàggasante loolu ay tur yoo xam ne yéen a ko tuddee antum yéen wa abaukum ak seen baay yi bi nazzalallahu biha min sultaan borom bi tabaaraka wa taala de wàccewu ci benn përëw benn lay boo xam ne la leen ne topp leen ko buy wane ne da ngeen koo war a gëm de kon nag fantadiru ay waaye léegi xaar leen inni xaar leen li leen seen boroom di tëkkoo te ngeen ma koy laaj naan na ñëw atina bi ma ta'iduna lool ngeen wax fantadiru waay waay xaar leen inni man na'ud maakum maa ngi ànd ak yéen minal muntazirina di xaar man maa ngi xaar li ma sama borom tabaaraka wa ta'ala digoon mooy muccal ma kantaa yéen nag moom xaar leen buggal mi ñëw suñu borom ne fam jay naahu ñu daal di koy muccal walladina maa ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom daal di koy gëm bi rahmatin minna dugal ko bu rëccal ko ci loo xam ne rek ci suñu ma bu tukkee ci ñun borom bi tabaaraka wa bu yaatu ci lañ leen sóob wa qata'na daabira alladhina kaddabu bi ñu dog li nga xamante ne nii mooy gannaawu gaa yi nga xam ne ñoo weddi woon ñi nga xam ne suñu laaya yi ñu daal di leen déjjati ci kaw suuf wa ma te nekkuñu ñoo xam ne bi leen bugal mi wa taala wallahu